xayril anaami alayhi afdalu salaatu wa salaam fi kitaabul xuduud wa anhu rahimahullahu ta'aala anhumaa radiyallahu anhumaa annahumaa qaala su'ila nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam anil amati idaa zanat wa lam tuhsan qaala alayhi salaatu wa salaam in zanat fajliduuhaa summa in zanat fajliduha summa in zanat fajliduha summa bi'uha walaw bi dafir qaala ibnu Shihaab rahimahullah laa adri ab'ada as-saalisati am ar-raabi'a qaala al-musannif rahimahullah wa ad-dafir alhabl kon alimamu Abdulghani rahimahullahu taala muy indi fii ba léegi ci buntu li nga xam ne mooy téere pen yi mu ne hadis numéro muy ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñaar mu ne wa anhu mu ngi jële hadis bi kam ko jële woon bee weesu suñu hadis bu mu gudd ba muy Ubaydillah ibn Abdillah ibn Uqba ibn Mas'ud ba léegi ñuy jële ci anhuma muy jële ci ñaari saxaaba yi mu waxoon ne jële-jële woon xadiis bo bi wees woon muy saydna Abu Hurayra ak saydna Zayd ibn Xaalid al-Juhani radiyallahu anhuma mu ne ñoom ñaar ñëpp xaalaa nee nañ su ila laajees nañu annabiyu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam anil amati ida zanat mooy ci jaam bu jigéen boo xamante ne nii mbiru jaam bu jigéen boo xamante ne nii bu dee ne dafa njaaloo walam toxsan te fekkoon na moom nekkul woon koo xam ne ku masoon sëy la voilà lool al ihsan voilà fii nii buñ ko waxee mooy koo xam ne ci wàllu mariage nii nii comme surtout fii mooy koo xam ne jotoon naa sëy voilà mu ne neegi nag ñu laaj ko mais bu dee nag jaam bu jigéen bi dafa njaaloo fekk fekk nag moom masul woon sëy avant hmm? qaal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne in zanat bu dee ne dafa njaaloo fajliduha na ngeen ko dóor yar yi alquran wax summa hein sauf que ñoom jaam yi ñoom euh, euh, li war seen kaw mooy maa ala nisfu maa ala muhsanat voilà mooy ñoom bu dee ne ki nga xam ne dafa libre gor la kooku buñ ko waree dóor téeméeri yar bu dee jaam bu jigéen bi la moom kenn du ko dóor téeméeri yar moom jaam góor bi ñooy ñoom xaaj bi lañ leen di dóor mooy cinquante voilà léegi kon mu ne fajliduha bu dee daa njaaloo dóor leen ko li ngeen xam ne mooy yar yi ma ginnaaw gi in zanat bu dee ne dafa njaaloowaat fajliduha na ngeen ko dóoraat yar yi summa ginnaaw gi in zanat bu njaaloowaatee ñetteelu yoon fajliduha na ngeen ko dóoraat cawaat ko ay yar summa nag ginnaaw bi ah xaa jaay leen ko walaw bi dafir même bu dee ne benn buum la boo xam ne ay ay karaw lañ koy def lañ koy defare sax mooy ay létt voilà même bu dee benn létt mooy benn buum ngeen koy lool ngeen di jël sax jaay ko ñu ñu ñu jox leen lool lool ngeen ciy am sax jaay leen ko benn létt benn benn buum moo gën ngeen di gaar di ñu jàmm bu mel noonu léegi nag. al imaam ibn Shihab mi nga xam ne rahimahullah bokk na ci ñuy nettali hadith bi qaala mu ne ibn Shihab daal imaam ibn Shihab az-Zuhri rahimahullah mu ne laa adri man nag xaw ma abada saalisati aw ar-rabi'a xaw ma nag ndax est ce que yonent bi saa ginnaaw ñetteelu dóor bi mu ne leen ko dóor wala ñeenteel bi. ci la wax ginnaaw loolu la door a wax ni ngeen jaay ko loolu nag man dese na maa leer man ibnu Shihab rahimahullah al imaamu Abdul Ghani rahimahullah mu gis ne bon fii am na benn kàddu boo xam ne quand même jar naa leeral ci hadis bi mu ne wa dafir mooy li nga xam ne dafir boobu la nga dégg ci biir hadis bi mu ne alxablu waaw mooy alxablu mooy buum walla mu ngi noon mais ci kaaw lañ koy defee jooyule léegi nag al imaamu Abdul taala muy wax ci xadis bi nga xam ne moo ci tegu di xadis numéro trois cent cinquante-trois ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñett mu ne wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaal ataa rajulun mina al-muslimiina rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fil masjid fanaadaahu faqaal yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam innii zanaytu fa a'rada anhu fatanaxaa tilqaa'a wajhihi faqaala lahu yaa rasuulallaahi sallallaahu alayhi wa sallam innii zanaytu fa a'rada anhu fatanaxaa tilqaa'a wajhihi faqaala lahu yaa rasuulallaahi sallallaahu alayhi wa sallam innii zanaytu fa a'rada anhu hattaa sannaa zaalika alayhi arba'a marraat falamma shahida ala nafsihi arba'a shahaadatin da'aahu rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam faqaala abika junuun qaala laa qaala sallallahu alayhi wa sallam fahal ahsanta qaala na'am faqaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idhabuu bihi farjumuuhu qaala ibnu shihaab rahimahullah fa axbarani abu salamata bnu abdirrahmani rahimahullah annahu sami'a jabira bna abdillahi yaqul kuntu fi man rajamahu farajamnahu bilmusalla falamma adlaqathu alhijaratu harab fa adraknahu bilharrati farajamnahu qala almusannif rahimahullah arrajulu huwa ma'iz ibnu malik ar-rajulu huwa Maa'iz ibn Maalik wa rawaa qissatahu Jaabir ibn Samura wa Abdullahi ibn Abbaas wa Abu Sa'iid al-Khudri wa Burayda ibn al-Husayb al-Aslami radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa al-imaamu Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala mu ne wa an Abi Hurayra mu ngi jële hadiis bi ci Seydina wa mawlaana abu hurayra radiyallahu anhu annahu qaala neena ataa rajul dafa am benn waay bu dikkal boo xam ne minal muslimiina ci way ngëm yàlla yi way wommatul yàlla yi la bokk tan la dikkal rasuulallah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fil masjid fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi woon ci jàkkaam ji fanaadaahu waa ji dikk nag daal di koy woo fa qaala mu ne ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inni zanayt ne ko man mii de damaa njaaloo fa arada an yonent bi alayhi salatu wassalam daal di koy dummóoyu fatanaha tilqaa wajhi mu dummóoyu ko féete feneen waa ji dem côté bi mu féete mooy mu daal lu randu tilqaa jublu wajhihi xar kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala la mu waxaat ko ne ko ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inni zanayt ne ko man nii damaa nekk ko xamante ne nii damaa njaaloo fa arada an yonent bi alayhi salaam du móoyuwaat ko xoolaat feneen fatanaha tilqaa wajhi waa ji demaat côté bi yonent bi alayhi salaam mu jéngaat puusaat wat ko bi nga xamante ne nii fa la xar kanamu yonent bi alayhi salaatu wassalaam féete fa qaala lahu mu ne ko ya rasulallahi inni zanaytu waxaat ko ko ne ko yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi inni man nii zanaytu damaa njaaloo fa a'rada anhu yonent bi alayhi salaatu wassalaam du mooyu waat ko hatta sanna zaalika alayhi arba'a marrat ba ni nga xam ne noonu la baamu mbir mi mooy jëfam jooju bu féetee fi wax yonent bi alayhi salaam feneen mu def ko ba ni nga xam ne ci lay mate ñeenti yoon falamma shahida ala nafsihi arba'a shahaadat bi nga xamante ne nii ci la seede ci kawam ci kaw boppam waral boppam arbaa ñeenti shahaadaati ñeenti seede daahu rasulullah dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam woolu ko nag woo ko ne ko kaay fa qaala bi ñëwee mu ne ko mais yow abika junun yow xanaa sa bopp bi da ngaa xaw a feebar feebaru bopp mooy da ngaa xanaa ak ak ndokte daa am dara ndox ndokte loolu du guddaal mooy yow sa bopp bi xanaa da ngaa wirul mooy koo xam ne daa am feebaru bopp voilà mooy feebaru ndof daal qaal waa ji ne laa ne ko déedéet qaal yonent mi alayhi salaatu wassalaam ne ko fa hal ahsant ne ko ndax yow est ce ngaa sëy wala boog est cib sëy nga nekk wala wax na mooy nga nekkoon cib nga wasoon a sëy ba consommer mariage bi mooy ba sëy ak sa soxna la ñuy wax voilà ba ngeen jote rapport sexuel direct ngeen am ko sa pëy dugg ci pëyam loolu bu xasee am ci mariage doo ma sa jeex na loolu la mooy jeex na comme niñ ko fi yàgg a leerale loolu mooy hal ahsanta léegi këpp jamono jot mu ngi woon ci buumu sëy wala boo moom sëy mooy génnoon na ci sëy bu yàgg benn la léegi nag mu ne ko fa hal ahsant mu ne ko ndax yow est nekk nga koo xamante ne nii mooy sangewu nga mooy yow bas sëy loolu la koy wax nii qaal waa ji ne ko naam est ce que ah kay fa qaala la ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ne izhabu bihi dem leen yóbbu leen ko ngeen dem ak moom farjumuhu ngeen xaañ ko ay xeer ba ni muy génne àddina qaala ibnu Shihab al imaam ibnu Shihab min gisoon ci hadis bee mu ne rahimahullahu taala fa axbarani man nag nettali na ma Abu Salama di Abu Salama ibnu Abdirrahman di doomi Sayyidina Abdirrahman ibnu Awf radiyallahu anhuma annahu sami'a taalibe la woon ci sahaaba yi nekkoon doomu Seydina Abdurrahman sahaaba bu mag boobale radiyallahu anhuma an moom mu ne annahu sami'a kana dégg na moom Abu Salama Jaabir ibn Abdillah dégg na Seydina Jaabir di doomi Abdillah radiyallahu anhuma yaqulu muy wax ne kuntu man Jaabir de bokkoon naa fii man rajama ci ñi nga xam ne ñoo ko doon lapider di ko sànni ay xeer fa rajamnaahu ñu sànni ko ay xeer bil musalla fa nga xam ne fa la ñuy jullee ca biti mooy doonu doon jullee bi mooy jullit iid yéeg yooyu voilà ndax yonent way sa ca biti la ko doon jullee fu xaañay xeer falamma azlaqathu alxijaara bi nga xamante ne nii nag ci la ko xeer yu méttee ci moom mooy rafatatif rafaalu xeer yi commencé nag bi métti ci moom mbir yi dal ci moom mu métti lool hërëba rek ci la dawe fa adraknaahu nee na ñu daw topp ko daal di koy dab bil harrati sa suuf soo sële ñu la woon daa bari ay xeer yu ñuul te sew yu fa ne ca biti Medina foo fële farajamnaahu ñu daal di koy continuer di ko xaañ ay xeer léegi nag ba nim génn àddina léegi nag al imaamu Abdul Ghani rahimahullah mu ne ar rajul huwa mu ne waajooju ñëwoon te Seydina Abu Hurayra di nettali mbiram nii ne damaa njaaloo mu ne kooku mooy Ma'iz ibn Malik Ma'iz la tuddoon di doomi Malik radiyallahu anhu mu ne war a waa qissata te nettali na li nga xamante ne mooy nettalim bii xew-xewam bii ci sahaaba yi Jaabir ibn Samura jaabir di doomi samura bu wutee jaabir bu gis léegi ci jaabir ibn samura walla bokku la jaabir ibn abdillah jaabir yi dañoo bari woon radiyallahu anhum ci sahaaba yi radiyallahu anhum mu ne kon nettali na ab nettalen sahaaba bi ñu naan jaabir di doomi samura wa abdullah ibn abbas ak abdullah di doomi abbas wa abu sa'id al-khudri ak sayyidina abu sa'id al-khudri radiyallahu anhum ak keneen wa burayda ibn al-husayb ak burayda di doomi al-husayb al-aslami ñu ko joowoon ci waa aslam radiyallahu anhum wa ardaahum kon nag al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy indi beneen xadis muy xadis numéro trois cent cinquante quatre mu ne an Abdillahi ibn Umar radiyallahu taala anhuma annahu qaala inna alyahuuda jaa'uu ilaa rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam fadakaruu lahu anna imra'atan minhum wa rajulan zanayaa faqaala lahum rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa tajiduuna fi tawraati fi sha'ni ar-rajm faqaaluu nafdahuhum wa yujladuun qaala abdullahi bnu salaamin radiyallahu anhu kadabtum inna fiiha ar-rajm fa ataw bittawraati fa nacharuha fa wada'a ahaduhum yadahu ala ayati rrajm fa qara'a maa qablaha wa maa ba'daha fa qaala lahu abdullahi bnu salaamin radiyallahu anhu irfa' yadak fa rafa'a yadahu fa idaa fiihaa ayatu rrajm fa qaala sadaqa yaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa amara bihimaa nnabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fa rujimaa qaal fara'aytu ar-rajula yajna'u 'ala al-mar'ati yaqiha al-hijaara qaala al-musannif rahimahu llahu ta'aala ar-rajulu alladhii wada'a yadahu 'ala aayati ar-rajmi huwa Abdullahi ibnu Suuriya kon al-imaamu Abdul Ghaniyy rahimahullahu taala muy wax ci xadis bi nga xamante ne nii mooy xadis ñetti téeméer bi ak juróom fukk ak ñeent mu ne an Abdillah ibn Umar mu ngi koy jële ci Seydina di Abdallah di doomi Seydina Umar radiyallahu anhuma annahu qaala neena Hmm? innal yahud mu ne gis nga yahud yi di juif yi de jaa'u ila rasulillah dañoo dikk ñëw ci yonent bi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa zakaru lahu ñu tuddal ko anna imra'atan kene benn jigéen ci ñoom minhum ci ñoom wa rajulan ak benn góor ci ñoom zanaya dañoo njaaloo fa qaala lahum bi ñu waxee lool nag ah fa qaala lahum mu wax leen rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ne leen nag ah léegi maa tajiduuna fi tawraati fi sha'ni rajmi mais yéen lan ngeen trouver lan ngeen fekk fii Eh? tawraat ci seen téere bi leen yàlla wàcceel te wàcce woon ko Seydina Muusa alayhi salaam mais lan ngeen fa fekk fii sha'ni rajmi ci mbiru ah li nga xam ne mooy eh? koo xam ne dafa njaaloota fekkoon mu sëy ah xaañ ñi ñu koy xaañ lapidation acte boobu nga xam ne moom lañ ko war a xaañ ay xeer ba mu faatu mais lool lan ngeen ci fekk ci tawraat léegi fa qaalu léegi nag ah yahuudi ne nafdahuhum dañ leen di gàcceel wa yujladuna après sax ñu dóor leen ay yar qaal léegi loolu daal mooy atte bi nee nañu fa qaala Abdullah ibn Salam Abdullah ibn Salam nekkoon fóore yahudi laata yonent bi alayhi salaatu salaam di ñëw Medina bés ba mu fa ñëwee dala dégg ko xam ne kii xool xar kanamam bi xam ne kii du xar kanam ku dul wax loo xam ne demewul du lu du dëgg léegi nag mu daal di koy dégg gëm ko léegi nag yahudi yi daal di koy mere te moo ne woon seenu fóore seen doomu fóore léegi nag moom yonent bi alayhi salaatu salaam nag moom la a bokkoon na ci mbooloo mi mu àndaloon fa qaala rek léegi nag bi yahudi waxee lool Abdullah ibn wax ngeen lu amul laa wax inna fiha rajul nekk na ci ci tawraat bi ngeen yor ma ne waaye da ngeen yow xanaa da ngeen am na ci lapidation xaañ ay xeer koo xam ne dafa njaaloo ta masoonu sëy bam faatu loolu am na ci fa bi tawraat yahuudi yi deen andi ci tawraat <laughs> fa nasaruha way këyit la nag daal di koy waxaara nag fa wada ahaduhum di jàng nag côté bi nga xam ne mooy wax ci côté pen yeeg yooyu daal affaire um daan léegi nag biñ ñëwee wax mooy wax ci nga xam ne mooy koo xam ne dafa masa sëy jaaloo lan lañ koy teg fa wada mu teg ahaduhum kenn ci ñoom yadahu loxoom ala ba teg loxoom ala ayati rajmi ci aaya bi nga xam ne mooy wax mbirum ku ñu xaaj ku mel noon dañ koy xaañi xeer ba mu faatu léegi léegi mu teg ci loxoom daal fa qara ama qablaha di après quoi daal di ngir sote aaya boobu ngir sote loolu la tawraat bi fa qaala lahu abdullah ibn salam saydna abdullah ibn salam radiyallahu anhu anhu ne ko irfa yada sa loxo bi fii eh dëgg sa loxo bi nga li ngay baare fii di ko nëbb fa rafa yada waa ji yëkkati loxoom fa ida fiiha ba mu ko yëkkatee ñu gis ca biir ca foofale mu tegoon loxoom aayatu rajmi aaya bi nga xam ne mooy wax ku mel noon jam duñ ko wara a ba ni nga xamante ni sànn koy xeer ba ni muy génn àddina fa qaala léegi nag bon waa ji xam ne jàpp nañ leen quoi dérisé nañ leen génn nañ leen ci seen li nga xam ne moom lañ nee woon ah léegi nag mu ne ga ah kon nag sadaqa quoi ya Muhammad ne ko ah, Seydina Muhammad ñoom du ñu wax Seydina mais ñun ñoo koy wax alayhi salaatu wassalaam sadaqa mooy bon Abdallah ibn Salaam wax na dëgg waa léegi nag fa am ma <laughs> léegi nag yeneen bay sa sab daal di digal bi ñaari jigéen boobale ak góor gi ñëw doon ko wax naan dañoo njaaloo te ñoo xamante ne nii mas noo ñoo sëy la léegi nag yeneen ma ne saa saam digal ci ñoo fa ruji ñu daal di leen xaañ ay xeer bañ faatu ñu daal di leen xaañ ay xeer ba ni nga xamante ne nii ah léegi nag mu digle ñu daal di leen xaañ ay xeer qaala radiyallahu anhu mawlana ibn Umar mu ne fa ra'aytu radiyallahu man de gis naa ar-rajul góor ko góor ga dañ doon xaañ moo jigéen ba eh, yaj na mu ngay sëgg di protéger eh, alal mar ak ci jigéen gi di ko di di di wengalu ci moom yaqiihaa di ko fegal alxijaara xeer yi nga xam ne moom lañ leen di joor di leen ko sànni léegi nag almusannif di ki nga xamante ne nii mooy abdul mooy eh, al imaam al ah, ah, maqdisiyu rahimahullahu taala mu ne ar-rajulu alladhi wada'a yadahu ala ayati rajmi mu ne góor gi nga xam ne waa ji nga xam ne moo jëloon li nga xamante ne nii mooy loxoom daal di koy teg ci aayaay rajmu bi mooy ci laaya bi huwa kooku mooy Abdullah ibn Suriya Abdullah di doomu Suriya noonee la tuddoon kon nag al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy indi hadith bi nga xam ne moo mujj ci buntu bii no ci téere bii di kitaabul huduud muy hadith numéro trois cent cinquante cinq ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom mu ne an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal law anna imra'an ittala'a alayka bighayri idh fahadaftahu bihasaatin fafaqa'ta 'aynahu ma kaana alayka junaah kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala mu ne an abi hurayra mu ngi jële ci saxaaba bi nga xam ne mooy saydina abu hurayra radiyallahu taala anhu wa arda mu ne anna rasulallahi kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaala neena law anna imraa bu doon ne benn waay ah ittala'a alayka daf laa yëddu wala fekk sa kër muy xool ci bën bën yi wala ci sàkket yi ci kiiwu sàkket yi wala sa buntu kër nii wala sa buntu néeg nga invité ko mu nekk ci saal bi bàyyi ba nga dugg ci biir ah mu ñëw ci buntu bi fi nga xam ne fa ngay ci caabi gi muy yërndu voilà léegi ittala alayka bi ghayri iznin ci loo xam ne joxoo ko ci ndigal mu lay yëddu di la yërndu ah di xool say secret yooyu ak say awra fa hadaftahu nga daal di koy sànni bi xasaatin benn xeer boo gisub xeer ko rek jël xeer bi nag ko taaj sànni ko rek way fa faqata aynahu di fëq bët bi bët tuuru ma kaana alayka junah yow mi benn problème na wut yow amoo dara waru la mooy benn souci nga du am mu ngi noon moom moom moom moom aynuhu hada voilà moom moom bëtam boobu de toute façon c'est c'est c'est la jëfee moom waaj a mattoon kii bàyyi rek gisoon nañ ko <laughs> ah wàcc waaj yi waaye daal di matt euh, jël loxo waa ji matt ko waa ji bif loxo bi ba ñëwaat yeneen tubaab doo am ci biir tout di matt kenn na leen ko ah, ni al faxlu <laughs> la kii itam laa diyeta waa yi kon mu ngi noonu ah, ah. lii mooy mooy li nga xam ne lii mooy samaaxatul islam waaw yonent tubaab yi mooy ak matt. voilà voilà yenn yi moom kenn du ko dugisi toj bopp bi mu ngi noonu le wallahu taala alam kon fii la xadiis bi yem fii la téere bi yem di di ñëw ah non wala lu may wax ni <laughs> mooy